أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لو نشاء السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا ألا يعذبهم الله وهو يصدون عنه وهم يصدون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء ma kaanu ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة حسرة ثم يعلمون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 ñu gisoon ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xam ne dafa wax ne taafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bil bayti ala ba'ir kullama ata ar-rukna ashara ilayhi bi shay'in kana 'indahu wa kabbara mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tawaaf ci Kaaba gi daal di yéeg ci kaw gëléemam waaye saa yoo xamante ne dafa ñëw ba yéeg ci fii fii Hajarul Aswad ne maanaam ci keno woowa rek mu daal di ci junj loxoom da ah, ak ci mbir mi nga xam ne moom la yoroon moom mooy mexjan bi mu daal di kabbara naka noonu gisoon nañ ci baabu moom tawaafa bil bayti idha qadima makkata qabla an yarji'a ila baytihi summa salla rak'atayn summa xaraja ila safa buntu bi nga xamante ne moom mooy wax mbir ki nga xamante ne dafay tawaaf ci kaaba gi waaye saa yoo xamante ne yegg seen maam maanaam jamono ji nga xamante ne ci la yegg see Makka buy doog a yegsi lu jiitu muy delluwaat ci euh, dëkkuwaayam euh, mu daal di ginnaaw gi mu daal di julli maanaam bi mu tawaafee ba noppi laataa muy dem feneen mu daal di julli ni nga xam ne mooy ñaari rakka doo daal di génn dem ci safa maanaam ngir mu a daw diggante safa ak marwa gisoon nañ ci xadiisu euh, soxna Aysa bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne loolu la doon wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awwalu mu ne awwalu shay'in bada'a bihi hiina qadama qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam annahu tawadda'a thumma taafa maanaam kon yonent bi sallallahu alayhi wa lu daan njëkk lu mu daan def moom mooy def daan ñëw daan tawaaf thumma lam takun umra te doonutoon umra maanaam kon ginnaaw bi nga xam ne Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu anhum ñëw nañu ak Seydina Zubayr ibn al-Awwam maanaam ñun ñëpp li ñu def loolu la. maanaam mooy ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk euh, bi ngay ñëwee bi booy ñëw booy dugg ci Makka bi ngay njëkk def moom mooy da ngay daal di tawaaf kaaba gi bu fekkee ne da ngay umra nag da ngay tawaaf kaaba ginnaaw ga dem Safa ak Marwa dooga mu ne fa lamma masahu rukna xallu euh, bi nga xamante ne ci lañuy ñuy laal euh, ruknu bi maanaam ci la ñuy daal di xallu maanaam ci li ñuy daal di simmeeku maanaam li ñu ci jublu nag mooy ginnaaw bi nga defee safa ak marwa ba noppi comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci hadith sayyidina abdullah ibn umar bi radiyallahu anhuma mooy bi ci tegu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idha taafa fi al-hajj aw al-umra awwala ma yaqudumu sa'a thalathata atwaafin wa masha arba'a thumma sajada sajdatayn thumma yatuufu bayna as-safa wal marwa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu daal tawaaf maanaam ci aj wala umra lu njëkk muy doog a si day daal di daw maanaam day dox dox bu gaaw muy day daw ñetti euh, wër yu yi euh, ginnaaw mu daal di dox yeneen wër yi ñeenti wër yi topp mu daal di julli ñaari rakkaat moo ci ginnaaw maqaam Ibrahim alayhi salaatu topp mu daal di tawaaf diggante maanaam mooy di dox baagante diggante Safa ak Marwa juróom-ñaari yoon yooyu gisoon nañ maanaam euh, kon xadis boobu tamit gisoon nañ ko ci beneen riwaaya maanaam kon ci ñaari riwaaya gisoon nañ ci baabu tawaafu nisaa ima ar-rijaal buntu bi nga xamante ne moom mooy tawaafu euh, góor ñi maanaam jigéen ñi ànd ak góor ñi ñu gisoon ci Ataa ibn Abi Rabaah li nga xamante ne moom la gisoon bi ibn Hishaam ba Muhammad ibn Hishaam rahimahullah maanaam bi mu teree ak jigéen ñi ñuy tawaaf ànd ak góor ñi mu ne kayfa yamna'unna wa qad taafa nisaa'u nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ma'a rijaal loolu naka la mën a jàppandee maanaam naka la leen mën a teree te fekk na ne yéen soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon tawaaf ak góor ñi euh, kon loolu euh, ak maanaam ba li ci tegu ci xadis bi naka noonu gis nañ ci xadis sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha mu ne bi sallallahu wa sallam mu shakawtu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa anni ashtaki dama jàmbat yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne feebar boobu xam ne mu ngi ci man maanaam bu may jàmbat yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko kuufi min wara'i nnaasi wa anti rakiba maanaam euh, tawaafal euh, ci ginnaaw nit ñi fekk yow yaa ngi war maanaam fu loolu moom mooy daf fekk nit ñi julli donc mënul di dugg ci seen biir lool dañ ko ci xame moo tax mu ne fa tuftu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hiina idhin yusalli ila janbil bayti wa huwa yaqra wa tuur wa kitaabin mastuur mu ne fekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi may tawaaf booba moom mi ngi julli boobu julli suba la ah muy jàng day fekk ci wetu kaaba gi la nekkoon di jiite maanaam di jàng wa tuur wa kitaabin mastuur maanaam muy suuratu tuur maanaam kon dinañ ci gisee tamit ne sooratu Tuur boobu comme ni nga xam ne noon la ko jànge woon ni nga xam ne noonu la ko euh, Seydina Jubayr ibn Mut'im bi radiyallahu anhu ni mu ko déggee woon ne dégg na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàng sooratu Tuur ci jullit euh, timis maanaam gisoon nañ ko ci kitaabu salaa maanaam ci kitaabu euh, kitaabul azan maanaam sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u bi Tuur maanaam foofu mu jàng sooratu Tuur ci jullit timis naka noonu tamit fii yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàng na jëmmi sóorat boobu ci jëmmi saar boobu ci euh, julli suba euh, gisoon nañ maanaam léegi nañ ni daal di war a gis baabul kalaami fi tawaaf buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci ak kaddu baabu buntu al kalaami kaddu fi tawaaf ci tawaaf maanaam fii imaam al Buxaari rahimahullahu taala dafa am ay mbir yoo xamante ne yooyu la fi wax maanaam yooyu la doon leeral mu daal di koy leeralee ci benn mbir mooy nit mbir yi nga xamante ne dagan na nit ki def ko su fekkente ne dafa nekk ci tawaaf maanaam bokk na ci moom mooy wax donte nag julli maanaam dañ koo melale a tawaaf maanaam euh, mu ne comme hadith sayyidina Ibn Abbas moom salaat kooku ak moom salaat julli la sax ghayra anna euh, an an an an anna anna fiha anna anna euh, yabihu fiha al kalam maanaam ne kaddu wax maanaam wax daf cee dagan maanaam kon wax dagan na ci waaye donte nag dañ koo sib maanaam dañoo nekk di sib bu fekkente ne da ngay wax ci loo xamante ne warul wala nekkul loo xamante ne njariña nga ca wala boog maanaam masalan di waxtaanee rek yaa ngi fàttaliku bañ nekkee Sénégal ah, fii xam nga ni fii wuute na ak fële ah, bañ nekkee kii yaa ngi fàttaliku ca suñ tool ya bañ ko doon bay nañ dem doon demee maanaam yooyu moom di tawaab di waxtaanee loolu moom loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko sib bu tar maanaam ngir li nga xam ne moom mooy lépp loo xamante ne daf lay dëdduloo ci li nga war a concentré wu ci ne da ngay tawaaf kaaba gi yooyu da nga war a moytandi ko bokk na tamit ci nga waaye ne bu fekkente ne ay wax la yoo xamante ne masalan da ngay wax loo xam ne dafa am maanaam dafa feddali ko xam ne lii moom mënul ko te ñàkk wala boog nit ñi nuyu la nga daal di leen di fay wala boog euh, nit ñi Euh, masalan daa euh, am masala yoo xam ne dafa lañ la koo laaj wala boog nga war koo laajte ci sa ci lu aju ci sa wàllu diine wala xam ne daan la ci jariñ yu mel noonu yëpp nekkul loo xam te ne lu lu ñuy tere la maanaam lu ñu daganal la ci euh, maanaam tawaaf naka noonu bu fekkente ne dafa am aajo boo xam ne dafa tar ci yow maanaam nga xamante ne mënta ñàkk masalan nit ki bëgg a dem wanag wala boo yeneen ak yu mel noonu yooyu yëpp dagan na mu génn ci tawaaf bi dem defi ko wala yeneen i aajo rek yoo xam te ne woo nañ ko ne ah am na nangam lu xew ci biti te lool moom mën mënta ñàkk maanaam mu dem doxi ji ko léegi maanaam lool tamit dina nekk loo xam te ne lu ñu mën a daganal la naka noonu euh, di naan euh, euh, bu fekkente ne naan gi ngay naan maanaam ndax naan du yàq toftaloo bi nga xamante ne moom la tawaaf bi toftaloo kon yooyu ay mbir la yoo xamante ne yu ñu daganal la ci tawaaf Euh, kon euh, li nga xamante ne kon moo tax imam Bukhari rahimahullahu indi buntu bi moom mooy di leeral mbir yooyu noonu rawatina li nga xam ne moom mooy ci li ci gën a féddaliku te moom mooy kaddu mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Ibrahim ibn Muusa mooy ibn Yazid ibn Zaadan moom gisoon nañ ko rahimahullahu taala muy Abu Ishaq at-Tamimi ar-Raazi rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Hisham te moom mooy ibnu Yusuf as-San'aani al-Abnawi rahimahullahu taala di waa Yaman dëkk San'a euh, muy capital ba euh, mom euh, qaadi la woon foofu rahimahullahu taala bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi mi ngi ganee adduna 124e année génn adduna 197 a année ginnaaw gàddaay Yonent bi ah, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj axbarahum moo leen xabaare annahu qaala nee na axbarani xabaare na ma Sulaymaan al-Axwal mooy Sulaymaan ibn euh, Abi Muslim al-Makki maanaam di waa Makka moom itam bokk ci juróomeelu génération mi al-Axwal anna Taawusan moom mooy Taawus ibnu Kaysaan di taalibu Sayyidina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu siiw ci xam-xamu fiqh hadiis ak ci tasawuf naka noonu ci tafsir tamit bëri na lu ñuy solo ay waxam muy Abu Abdurrahmaan al euh, yamaani asmir rahimahullahu taala ko euh, moom it gisoon nañ ko anna ma axbaro moo ko xabaar an ibn abbas bu sayyidina abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu taala anhuma anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallama marra dafa romb woowu fekk moom yatuuf mi ngi tawaaf bil kaaba ci kaaba gi maanaam euh, kon dafa romb bi insaan maanaam fekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci jéem mi boppam da doon tawaaf waaye mu romb bi insaanin ci nit koo xam ne rabata dafa takk dafa yeew yadahu loxoom ilaa insaanin ci beneen eh, waaye bi sayrin ci lu mel ne ke eh, goju fas maanaam comme goju fas ni nii takkee fas mais bu der lay doon boobu mu mu takk ko ci loxoom aw bi xaytin wala boog ci buum maanaam xamul ban aw wala boog bi sayin ci beneen mbir xayri zalika bu dul loola maanaam kon kii solo xadiis bi dafa sikki sàkka xamatul ndax lan la ca lan la takk ci moom waaye daal xam nañ ni moom lu ñuy takk la moom lu ñuy yeew la ci takk ci takk kee ah, dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne ah, moom moo tax ah, maanaam moom lay kii imam al maanaam imam al Bukhari nag rahimahullahu taala ci ay riwayaatam maanaam indiwul lenn loo xamante ne moom lay mooy wane kan moom mooy ki nga xamante ne moom la ñu takkoon waaye am na ay xadis yoo xamante ne ci euh, bu nekk ci musnad imam ahmad euh, nga xam ne xalifa ibn Bishr euh, rahimahullah taala maanaam maanaam radiyallahu anhu maanaam moom dafa wax ne man de sama baay pa sama doo sama maanaam pa baay dañoo nanguwoon alalam maanaam ba pare jëlaale doomam mu ne nag mu nizar ne yàlla ne mu ne yàlla maanaam bis boo ma dellu see sama alal sama doom bi man dinaa koy dinaa dinaa dem ci sa kaaba bi bu may aj dana wala bu may tawaaf danaa fa tawaaf ba pare danaa takk damaa daa danaa ko yeew quoi man ak moom dañuy dinañu dinañu yeewan maanaam maqrunan maanaam dañuy lëkkaloo maanaam comme rek ñu def benn mënat mënat keneen ci tamit wala lëkkale leen maanaam noonu la ñuy def daan ko def bi mu ko waxee loolu nag euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko déedéet maanaam moom def ni man lii moom moo tax ma def lii yenent yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko déedéet lii daf xaraam maanaam ne ko parce que lii bàyyi ma yi Euh, maanaam di yeewoo ñuy takkante noonu loolu da déedéet bu ko def maanaam bu dee danga ak niseroon tamit niser boobu du baax maanaam ngir ne niser maanaam tey mënul niser ci loo xamante ne baaxul yàlla nanguwu ko maanaam loolu mënta ne sooy niser tamit loolu mënul niser itam ci farata maanaam masalan mënoo ne euh, bu fekkente ne yàlla fajal na ma aajo bi weeru koor bii di ñëw dinaa ko woor maanaam loolu mënoo ko wax parce que de toute façon da laa war maanaam mais bu fekkente ne rek maanaam da nga ni euh, man day euh, bu ma yàlla defarale fajale aajo bi maanaam euh, fukki fan dinaa ko ko wooral ci weeru tamxarit loolu mën naa ne maanaam lu tax ngir mais nag ngir ne ngir ne ci at bi maanaam ngir ne maanaam loolu du farata ci yow waaye bis boo xëfee ba nisar ko day daan nekk lu war yow loolu moom moo tax wér yi nekk tarixa yi nga xamante ne nit ñi dañ cee engagé wu muy nekk farata parce que dañ koo dara dañ ne maanaam feek maa ngi dund jaayante naa ne dinaa ko def ba ba keroog may dee maanaam loolu moom moo tax mënu ko ñàkk def maanaam boo ko bàyyee rek euh, misère boobu maanaam da lay topp maanaam maanaam fii ba ngay dee jour yi ngay dund yëpp da ngay nekk ci bàkkaar parce que lu tax loolu tax ñu naan boo ko bàyyee alcool yooyu nag loolu koo xam ne bis bu ne yaa ngi ci bàkkaar yu toll noonu maanaam loo xam ne lu la waroon la mi ngi mel ni julliwuloo rek parce que misère ni mu lay ni muy tegoo sa kaw mooy exactement ni farata bi la yàlla teg di tegoo sa kaw léegi nag bu fekkente ne lu xaraam la nag maanaam loo xam ne yàlla nanguwu ko bu boobaa misère bi day yàqu maanaam mënoo misère ne masalan ah man day fas naa yu yeneen naan sàngara su fekkente ne yàlla fajal na ma aajo bi wala boog maanaam gaa sa am naan ànd ah, sàngara baaxul mais man danaa ko rek ngir jaamoo ko yàlla maanaam loolu boo ko waxee itam maanaam du la tegu day day day war sax nga teggeeku maanaam kon loolu moom moo tax bi nga xam ne kon nag moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi waa ji takk boppam yeewu boppam yeewu ki ci des maanaam doom ji ñu ñuy ànd ah, fa qata'ahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo dagg ah, da koo dagg annabi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi yadihi ak loxoom moom ci boppam moo dagg euh, kii bi euh, lëkk bi loolu tamit dañ ci xamee ne bu euh, nit ki su fekkente ne dafa am loo xamante ne da kaa nizar maanaam daf koy def te kilifa gis ko maanaam moom am na yoo xam ne bu dee moom kàttanam la ci mu dindi ko maam jarul mu koy teg comme masalan tey nit ki moom nekk ci këram ñëw gis benn waaye branché chaîne musique bi dóor di di di mu yëngatu maanaam moom moom maanaam jarumu mu naan te fayal lii jaru ko maanaam moom ci jëm ko mun naa ñëw rek fay ndax la ndax am na autorité bi par contre loolu maanaam kilifa moo maanaam bi nga xam ne am na kilifteef ci moomeelam ci la sañee loolu mais mënoon nañ ci benn ki taal. kii yom nga def gën a bloqué ko loolu doo ko mën a def mais li nga mën a wax rek mooy conseiller ko léegi nag borom moom xam ne moom mooy dindi ci làmmiñam ñeneen ñi ci def nga xam te ne xamuñu ñoom mën nañoo wax rek di jéem a leeral waaye après bu ñu mënul dindi tamit maanaam ñu dindi rek autorité publique nag moom mooy dindi li nga xamante ne moom moo publique tamit maanaam autorité publique bu ñu gisee loo xam ne jaaduwul ci ci ci dëkk bi ñoom ñooy jël décision yi ci saa si ñu dindi ko maanaam kon comme li yenente bi def nii sallallahu alayhi wasallam maanaam moom ci boppam moo dem dagg ko ba pare daal ne fa a topp xaala mu ne maanaam da ngaa dindi ba pare doo ko wax ne ko xudduwu wom mat ko bi yedd yi ci loxoom maanaam moo tax mu am ci yeneeni yeneen riwaayaat xadiis maanaam yeneeni xadiis yoo xamante ne dañuy wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dafa am koo xamante ne dafa silma xawoon mu ànd ak doomam maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk ne ko noonon kon wom mat ko ah, ak sa loxo maanaam wommat ko ak sa loxo mais bu ko takk bu ko yeewoo maanaam te loolu tamit euh, maanaam amaan na ne doomum jooju daa silma xawoon tamit moo tax mu nisaroon loolu waaye ala kulli xaale bu fekkente ne dafa silmaxa tamit maanaam dañ koy wommat ak loxo mais takk kii kii yeew ko maanaam comme loolu bàyyi ma la ñuy takk ci buum maanaam di ko di ko di ko xëcc Euh, te euh, loolu tamit dañ ci dinañ ci ñëw insha allahu taala ci euh, xadis bi nga xamante ne moom moo ci tegu maanaam dinañ ko gisaat ndax xadis bi daal ko gis léegi insha allahu taala maanaam ci xadis numéro mille six cent vingt et un dinañ ko gisaat xadis numéro six mille sept cent deux ak six mille sept cent trois imaam xadis bi bokk na ci xadis yi nga xamante ne imaam al Buxaari def ko wéetoo wëlif imaam Muslim Euh, imam Abu Dawud solo na ko xadis numéro 3302 ak imam An-Nasa'i xadis numéro 2920 ak 3811 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 3442 ak 3443 comme ni gis ne xadis wa ashaabu kutubu sitta ñett rek ko indi mooy imam Bukhari imam Abu Dawud ak imam An-Nasa'i amma imam euh, Muslim imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp indi wuñ ko rahimallahu al-jamii' na baabun idhaa ra'aa sayran aw shay'an yukrahu fi at-tawaaf qata'a maanaam baabu buntu izara a bu gisee sayran ab a ab got aw wala boog say ak dara yukrahu lu ñu si ci tawaaf ci tawaaf qata'ahu na ko dog maanaam li nga xamante ne moom la ci imam al-Bukhari li tax mu nofe bunt bi maanaam mooy daf koo nofe ngir euh, maanaam li tax nag hadith bee weesu li tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullahu taala maanaam ci buntu bi mu ko indi comme niñ ko gisee maanaam mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko daggee ba pare daf dafa wax te fekk mi ngi doon tawaaf comme da doon tawaaf ba pare daal ne ko dindi ko maanaam loolu mooy ne wax du yàq tawaaf ndax bu doon julli la masalan bu kàbbaree ba pare di kii maanaam du mën a du mën a nekk fi di wax voilà te loolu noonu comme ni ñu ko gise woon ci julli da yàq julli gi maanaam wax moom boo xam ne yaa ko tey maanaam boo tayul nag euh, loolu après yeneen masala la comme ni ñu ko gise woon mais boo ko tayee moom day yàq sa julli euh, rawatina maanaam xatta maanaam yi nga xamante ne moom la ñu bare bare di def maanaam foog yàq seen ak wér de sax da mooy ay mooy lépp luy génne baat maanaam yooyu noonu day yàq julli te day yàq weer de tamit euh, maanaam loolu wute ak li nga xamante ne ñu bari bari maanaam masala boobu dañ koy réeré daal maanaam dañuy foog ne wax ji ñuy wax mooy yàq mooy wax ji nga xamante ne wax ji ñuy comprendre ay maanaam la alors que wax ji nga xamante ne comprendre ñu ay maanaam lool tamit kàddu lay doon maanaam voilà masala loolu moom moo tax ku tufli tufli goo xamante ne daal génn ay xaraf julli gi maanaam te tey ko julli gi day yàqu dégg euh, loolu tamit euh, kon imam al-Bukhari rahimahullah taala kon dafa wax ne baabun bunte ngi nii izara a boo gisee kon say sayran maanaam ab got aw wala boog shay an dara loo xam ne yukrahu lu ñu sit ci tawaaf bi ci tawaaf bi xasaawa daf koy dox maanaam kon mu wax ne mbir mi rek yamul rek ci li xam ne moom lañu ñu takk wala yeew ko wala yu mel noonu waaye lépp loo xamante ne lépp loo xamante ne maanaam lu jaaduwul la rek boo gisee ci ci mbir ci yoon bi ci biir tawaaf maanaam mën nga koo randal mën nga koo dindi mën nga ko faa jëli maanaam kon jëf yu mel noonu tamit du maanaam lu dagal la ci biir tawaaf maanaam loolu euh, euh, lay leeral moo tax mu indi ko fii mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi kitaab la haddathana Abu Aasim te moom mooy na nabil gis nañ ko ci jotaay bi an Ibn Jurayj moom mooy Euh, mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz moom lañ gis léegi ci jëmbi ci àllale gi mu ko indi woon an Sulaymaan al Ahwal gisoon nañ ko mooy al Makki an Taawus mooy ibn Kaysaan an ibn Abbaas sayyidina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa anna nabiyya ne nekk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan benn waaye boo yatuufu doon tawaaf bil Kaaba ci Kaaba bi bi bi maamin ci aw ban maanaam mooy euh, teg kenn maanaam di ko xëcc ci goj aw wala boog xayrihi lu wala boog leneen fa qata'ahu mu dog maanaam kon loolu moo tax mu ne xadis bi maanaam mooy euh, bu ñu xoolee riwaaya bi nga xam ne moom la njëkk indi daf ko jële ci Ibrahim ibn Musa mu jële ko ci Hisham ah euh, maanaam mu jële ko ci Hisham ibn Yusuf as-Sanani maanaam boo xoolee kooku daf ko jële ci Ibn Jurayj alors que fii nii maanaam daf koo jële directement ci Abu Asim Abu Asim moo ko jële ci Ibn Jurayj maanaam ngi gis ne kon lii loolu la ñuy wax isnaadul aali maanaam bii càllale moom moo gën a kawe lu tax ngir ni nit ñi nekk ci digganteem ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu gën a gàtt alors que beneen càllale bi am na keneen ku ci yokku maanaam euh, ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ñuy tuddee isnaadum naazil maanaam mooy càllale goo xam ne dafa wàcc dégg nga euh, kon euh, lii tamit loolu da am na beneen mbir buy wane maanaam moom mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo gisee mu dox mu maanaam mu kii ko maanaam zimam mooy gos mooy lu ñuy jàpp xëy di xëcc mooy comme li ñuy def fas yi wala xar yi wala bu ñu di di wala nag yi te loolu lépp loo xamante ne dañ koy bàyyi ma maanaam loo xam ne dafa caractérise maanaam bàyyi ma moo ko jagoo maanaam dafa xaraam ci doomu aadama maanaam comme masalan loolu moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam masalan ci julli ci julli mu ne bu leen julli bu muy nuróole mu ne ka naqarati biig maanaam mu ne sàcc yi daf dafa njëkk ne sàcc bi yiis ci sàcc yi mooy sàcc ci julli ñu ne ko naka mu ne muy kuy julli comme ni ni gëlle ni ni ni ni ni ganaar di coxe comme maanaam li mu bëggee xafet maanaam xas julli gi dafa daf ko melale ni ganaar di def naka noonu tamit bi mu naan euh, bu kenn ci yéen laa yabrukanna ahadukum kama yabrukul euh, kalb maanaam comme ni di def bu maanaam di julli jël euh, wala yasluq laa yasluq kama yaslaqul kalb maanaam comme nit ki aw kama qaala sallallahu alayhi wasallam maanaam nit ki buy julli buy sujjóot mu jël comme ni xaj di def maanaam jël lii teg ko ci suuf comme li xaj di def mu ne bu ko kenn def maanaam nga gis ne bi muy xas loolu tamit daf koo wax maanaam naka noonu tamit bi muy wax euh, ne laysa lanaa masalu sawbi ar-raaji'u fii hibatihi kal kalbi kal kalbi yaqi'u thumma ya'kulu qay'a maanaam bu ñun daal exemple bu bon moom waruñu ko jël ki nga xamante ne day maye ba pare di dellu siwaat ci la maye kooku moom ak xaj bi nga xam ne dafa wàcc ba pare wëlbatiku di lekk xaj ay wàccoom ñooyam maanaam li gis ne tamit bi mu koy xas lool noonu la def ak yeneen ak yeneen ak yeneen xadiis yoo xam ne day wane ni kii def na nii nii ni animaux yi di def loolu maanaam nit jaaduwul ci moom maanaam loolu moom tamit ci la ñuy xamee ni maanaam di raam comme ni xaj maanaam ni euh, animaux yi dina raamee maanaam di teg a tànk di raam noonu di dox loolu tamit bokkul ci yëf yi nit maanaam loolu itam maanaam ci kaw loolu dañ koy tere maanaam ak yeneen yi nga xamante ne mboolem mbir yi nga xamante ne day yëfi yëfi animaux yi la rek maanaam yooyu tam ci nit maanaam jaaruwu ci nit ndax borom subhaanahu wa ta'aala daa tëral doomu aadama kon doomu aadama war nuroo ak ñoom li ñuy def naka noonu kon tamit dañ ko xamee ne di lekkee maanaam jimmin comme li nga xamante ne noonu la ko animaux yi di defee tamit jaaruwul ci koo xamante ne mën na leneen lu dul loolu maanaam kon yooyu yëpp euh, maanaam mbir la boo xamante ne dañ ko ci jàngee xam xadis bi gisoon nañ ko xam xadis numéro mille six cent dañ ko gisaat xadis numéro six six mille sept cent deux ak six mille sept cent trois waxoon nañ ne xadis la boo xam ne imam Bukhari daf ko wéetowal imam Muslim euh, xadis bi euh, imam Bukhari imam Abu Dawud ko solo ci ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jami' mu ne baabul bunte ngi nii laa yatuufu dul bu mu tawaaf mukk bil bayti ci néegu yàlla bi uryaanun euh, di aji rafle wala yahujju te bu mu aj bu mu aj tamit bokkaale kat képp koo xamante ne ab yéeféri nga ab bokkaalakat nga maanaam waruñu laa maanaam amul sax du dugg xaramu Makka comme li Alxuraan wax falaa innamal mushrikuuna najasun falaa yaqrabuuna al masjidal haraama ba'da aamihim haadaa yéefér maanaam ñoom ñii bokkaal ay sobe kon nag bu dugg ci néegu yàlla bi maanaam bi te loolu li mu ci jublu moom mooy xaram ginnaaw seen at nii maanaam mooy ah, euh, loolu kon euh, waru nekk loo xamante ne maanaam kon loolu moom moo tax ñoom Euh, boo yegg si rek da ngay gis ne ah yéeféer moom jaar nañ ne la maanaam ngeen teg teggi xaram bi maanaam te loolu nag moom mooy li nga moom mooy di jaadu daa iman léegi nag euh, naka noonu li nga xam ne moom mooy sol yéen xam nga euh, ah, bi amul fil amee maanaam événement ñay bi bi nga mu amee léegi waa Makka dañoo sosoon benn maanaam aada mu bees mooy lan mooy képp koo xamante ne da ngaa dëkkoo Makka booy ñëw da war a booy at da nga war a simmi sa yére yi nga xamante ne moom nga soloon ah yére bi nga xamante ne wala boog soo ci soo ci eh, nga abdu maanaam nga jël yére yi waa Makka yére yi ku dëkk Makka rek nga mën a aje sinon mënatoo aje mënoo doo maanaam nga mën a tawaafe kaaba bi sinon boo ko amul dootoo so doo sol yére wala yére boobu soo ca paree da nga koy joxe da koy saraxe maanaam yére boobu dootoo ko solati léegi nag ñu bëri comme que ñoom benn yére lañ daan am parce ye sallallahu alayhi wasallam nit ñi daanaka benn yére lañ daan am ki ci am ñaari yére ñaare moom maanaam moom de mooy ñi am alal allergie mais sinon par benn yére lañ daan am léegi nag comme que ñu bëri ay yére moo tax dañu nga daan ñu bëri dañ daan wër kaaba gi fekk dañuy raf la maanaam mooy dañuy def yaramu neen noonu la ñuy defee noonu noonu di di di tawaaf kaaba gi léegi nag euh, al maanaam moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dajji nag maanaam aada ju bon jooju moo tax léegi tamit dafa am ci beneen masala boo xamante ne moom moo ci aju moom mooy suturul awra dafa bokk ci sarti maanaam sutural sa awra dafa bokk ci sarti tawaaf képp nag koo xamante ne maanaam euh, ci loolu moom mooy mazhabu jumhuru ulama maanaam fuqaha maliki ak shafi'i ak hanabila yi rahmatullahi alayhim amma fuqaha hanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu waajib la maanaam ci kaw loolu ñoom bu fekkente ne nit dafay tawaaf ba pare awraam maanaam feeñ masalan te tayu ko wala yu mel noonu wala bokk Euh, euh, euh, maanaam bu boobaa moom lii nga xam ne moom mooy aju ci ay mbiram mooy ne day tuur deret rek maanaam tawaafam nga dana baax waaye day tuur deret amaa nag ki nga xam ne ñi nga xam ne ñooy jumhur ñoom dañoo jàpp ne sa sa tawaaf du baax waaye nag bu fekkente ne ci diggante awra bu woyof ak awra bu diis bi mooy bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci bi ñuy ci kitaabu salaa ci wàllu julli ci sutural awra charte bi nekk ci charte julli maanaam ci lu askanante doon liñ ciy maye ci julli loolu lañ ci maye ci tawaaf li nga xamante ne moom mooy euh, liñ ci li nga xamante ne mooy daan yi ñu lay teg soo ko defee maanaam lii li ci yàqu julli day yàqu tawaaf euh, ak yi nga xamante ne ñoom ñooy ci tegu yëpp waaw mu ne euh, qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Yahya ibn Bukayr te mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Misri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana al-Layth mooy imam wa Misra Layth ibn Sa'd qaala Yunus mu ne no qaala qaala Yunus mooy ibn Yazid al-Ayli an ibn Shihab moom Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri mu ne qaala haddathani Humayd ibn Abdurrahman te moom mooy al-Zuhri di waa Madina al-Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mooy Humayd ibn Abdurrahman Euh, ibn Awf maanaam doomu sayyidina Abdurrahman ibn Awf la mooy Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn Abd euh, ibn Harith ibn Zuhrata maanaam moom tudd waa di doomu Kilaab euh, di foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam di mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Humayd ibn Abdurrahman bi rahimahullahu ta'ala ci ñaareelu génération bi la bokk mu nekk waa Madinatu Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam gane àdduna 32e année génn àdduna 95e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiis Hurayra mu ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu axbarahu moo ko xabaare anna Abaa Bakar nekk Seydina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ba'athahu daf ko yabal fil hajjati ak ci ak allati bi nga xam ne amarahu moom la ko joxoon ndigal moom yeneen maanaam euh, moom la ko jiitaloon bokk alayha ci moom rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy juróom-ñeenteelu at bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam atum at bu njëkk bi at boobu bi nga xam ne ci lañ ne at farata la léegi ñu ne léegi da ngeen di aji ji Seydina Abubakar radiyallahu anhu la jiitaloon ne na jiite nit ñi ñu dem aji ji ndax at day am imam at mënta ñàkk imam moo tax euh, imam boobu aj ak jihaad mooyam faw day maanaam nit ki mënta tëbal boppam rek loolu di aji te fekk at boobu amul kenn kuy jiite at bi loolu mënta ne naka noonu moo tax faaw dañuy organiser réew maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi réewu ñi wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy réew maanaam kilifa yi réew ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, Makka ñooñu dañuy am kenn ku ñu fal ci borom moo xam ne ngir mu jiite at bi waaw loolu moom moo tax kooku nag moom mooy jiite nit ñi Arafat maanaam tisbaar ak takkusaan moom moo leen di jiite euh, jamu taqdim ba pare mooy def bi tamit xutbay bi kooku moom mooy jiit imaamu bi naka loolu tamit euh, kon moom euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala moom la jël maanaam def ko mu nekk ki nga xamante ne moom mooy euh, moom la jiitaloon ci aj bi maanaam mu ne nag Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nga foofu nag moom qabla ci lu jiitu ci xajjatal wadaa'i maanaam ci aju maanaam aju tàggoog yenente bi sallallahu Ah, di di maanaam mooy aj ji mujjee ak te mooy ajam rek sallallahu alayhi wa sallam yawma nahri bisub ah, loj ji maanaam mooy bisub Tabaski ne ah, kon Seydina Abu fii raxtin fii raxtin maanaam daa yabal Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu fii raxtin cib kuréel maanaam mooy nit ñoo xam te ne mat ñu fukk yu azzinu muy woote finnaasi ci nit ñi naan ala laa yahujju ba'dal aami mushrikun wala yatuufu bil bayti uryaan maanaam mi ne euh, Seydina Abubakar radiyallahu anhu ne na wax ne parce que Yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax loo ne na wax ne bu ko defee mbooloo mi li mu yabal Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bokk seen biir ñu dem di yëgal nit ñi ne ala waawee eh, ala yëgli déglu leen laa yahujju bu mu ajati ba'dal aami ci ginnaaw at bi mushrikun benn bokkaalekat yàlla wala yatuufu te bu mu tawaaf bil bayti néegu yàlla bi kaaba gi oryaanun aji rafle maanaam ku rafle ku solu téere bu mu fi ta bu mu fi tawaafe maanaam aada ju bon jooju nañ ko fi daal di génne euh, kon euh, xadis boobu imaam Buxaari rahimahullahu taala indi woon na xadis numéro euh, trois cent soixante-neuf comme nga xam ne maanaam gisoon nañ ko ci kitaabu salaat baabu yor maa astara min al awra maanaam buntu lan la ñuy sutural ci awra gisoon nañ ko ma dina ko indiwaat xadis imam Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro 3177 ak 4655 4656 euh, ak 4657 imam Muslim indi na ko xadis numéro 1347 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2957 ak 2958 imam euh, Ahmad indi na ko xadis numéro 7977 comme ni gis ne xadis bi ci waa saabu kutubu sitta ñett ko ci indi imam Bukhari imam Muslim ak imam An-Nasa'i amma imam Abu Dawud imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jami' mu ne baabun iza waqafa fi tawaafi euh, baabun bunte ngi nii boo xamante ne day wax ne iza waqafa su taxawee fi tawaafi ci tawaaf maanaam euh, lii dafa am beneen kon masala boo xamante ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala di junj moom mooy euh, muwaalaatul aswaat maanaam charte la ci ci tawaaf maanaam tawaaf dafa bokk ci charte yi mooy Euh, muwaalaatul aswaat maanaam moom mooy wër yi juróom-ñaar yi dañoo war a tegaloo maanaam euh, tawaaf ba mu neex la nga dem doxo ji ba am def ñaari kii dem doxo ji say soxla dellu si waat defaat yeneen ñaar doxo ji waat say soxla dellu si waat defaat ñaar daanni boo naa noppalu xam naa fii ginnaaw suba mu dellu si waat defaat beneen mbir mi demee noonu maanaam danga nga koy defandoo mu nekk juróom-ñaar loolu moom mooy euh, ta tawaaf loolu nag chart la ci mazhabu maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah am amma ñi nga xam ne maanaam mooy kon loolu dafa nekk loo xam ne waajib la dafa war su fekkente da nga kaa dindi te bu boobaa maam da nga koo dagg te tey ko te tey ko boobaa sa tawaaf day yàqu amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy xanafi ah, yi ak xana ak Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom sunna la ci ñoom maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamuñu ci moom leneen lu dul ne musul tawaaf lu dul dafa wër lool amma nag ñi nga xamante ne ñooy fuqaha maliki ak xanaabila rahmatullah alayhi ñoom liñ ko euh, li ñu ko liñ ko teg tegee muy dalil moom mooy ci julli comme yenente bi sallallahu ak tawaafu salaatun maanaam an ghayra an na yubaahu fiihi fiihi kalaam tawaaf mu maam julli la sauf que rek wax dagat na ci biir kon comme yeneen saa dakaa mel ne lay te julli mënoo koo dagg faaw da nga koy def te lëg doo ko lëkk maanaam faaw da ko lëna lëkkale rakkaay loolu ci la xamee ne kon tawaaf bi tamit noonu la demee waaye nag ànd ak loolu yëpp nag ñoom Euh, ci biir julli comme li nga xam ne dinañ ci ñëw fii léegi mu ne wa qaala Ataa mu ne Ataa ibn Abi Rabaah nee na fii man ci ki nga xamante ne yatuufu day tawaaf fay tuqaamu ñu daal di taxawal as-salaatu julli maanaam ci tawaaf parce que loolu masala yooyu tamit dañu daal di ñu jañ ko an makaani yi ci mag ci palaasam maanaam ñu jëli ko foofu yóbbu ko feneen kooku iza sallama su sëlmalee yarji'u day dellu ilaa haythu ca fa nga xamante ne quti'a moom la ko daggee alayhi ci moom maanaam loolu moom mooy lan waxu euh, Ata euh, ibn Abi Rabah bi euh, rahimahullahu ta'ala imam Abdurrazzaq as-Sam'ani solo na ko an ibn Jurayd mu jël ko ci Ata ibn Abi Rabah maanaam te càllale googu càllale gu gu gu gu siiw la waaw Abdurrazzaq as-Sam'ani jël ci ibn Jurayd ibn Jurayd jël ci Ata ibn Abi Rabah d'ailleurs dañuy wax sax ne Euh, noonu maanaam ne comme ni imam Ahmad doon wax ne waa Makka de dañuy wax ne Abdurrazzaq kii ci euh, Abdurrazzaq la ko jël Abdurrazzaq Sanaani moo ko mu ne imam Ahmad nee na waa Makka maanaam maanaam imam Ahmad ne waa Makka dañuy wax ne Abdurrazzaq moomu maanaam fi ko jàngal ni ñuy julli mooy Ibnu Jurayj Ibnu Jurayj boobu fi ko jàngal ni ñuy jullee mooy Ata ibn Abi Rabah Ata ibn Abi Rabah fi ko jàngal ni ñuy jullee mooy suna Abdullah ibn Abbas suna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ak si yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ko jàngal ni ñuy jullee maanaam kon euh, euh, maanaam euh, kon loolu et que kon maanaam atta moom fii dafa ne bu ñuy tax bu ñuy julli maanaam bu julli jotee lan ngay def da ngay daal di arrêté julli gi nga daal di wal maanaam da ngay arrêté tawaaf bi maanaam bu dee place boobu nga tawaxoo foofu nga mën a mën nga julli maanaam ndax sàppe am na fa nga taxaw julli sinon nga dem feneen ngeen taxaw ngeen julli maanaam te loolu nag moom mooy daal mazhabu jumhur maanaam daanaka ñëpp rahmatullah alayhi sauf que am teqantal ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhi waxoon nañ la ne la dañoo lan wax ne jull maanaam maanaam muwalaatul aswaat maanaam le fait que juróom-ñaari ñu war leen defandoo ci benn jafin loolu dafa war ñoom nag dañuy bu dee maanaam Hanabila rahmatullah alayhi ñoom dañ ne ñun de dinañ daganal bu fekkente ne julli farata la nga def ko maanaam nga dagg ko. wala mu nekk julli boo xamante ne salaatul janaaba la maanaam salaatul janaaba mooy julli néew bu dee ñaar yooyu na moom mën nga ko def fuqaha maliki rahmatullah ne ñun nag ak yéen benn rek lañ d'accord mooy julli farata parce que tawaaf bi moom comme da nga kaa war a def te moom julli ñoo nuroo waroo koo dagg pour dara lenn rek moo war a a tax nga dagg ko mooy li ko gën a fort mooy julli maanaam comme que julli moom moo rek moom a tax bu boobaa da maanaam nga daal di nga daal di julli fuqaha laa rahmatullah ñoom euh, ak Hanafi yi ñoo nuroo sauf que maanaam mooy comme sunna la maanaam bu julli jote julli farata julli naafila yëpp mën nga ko cee dagg maanaam tey boo boo demoon di euh, boo war a def nga fàttaliku ko mais heure baa ngay weesu maanaam mën ngaa da dagg tawaaf bi julli sa julli naafila après nga yegg la tawaaf sauf que Shafi'i rahmatullah ñoom dañ ne bépp julli bu dagg sa tawaaf maanaam place ba nga xamante ne fa nga yemoon foofu ngay dem maanaam tey bu fekkente da ngaa yemoon ci ruknul yamaani masalan wala nga yem ci li nga xamante ne moom moo gën a dend dend ak buntu bi wala ci xajarul aswad masalan wala yu mel noonu da ngay delluwaat foofu place bi nga xam ne fa lañ la daggee woon foofu ngay delluwaat doog a julli comme li Ataa ibn Abi Rabaah wax yi rahimahullahu ta'ala mu ne wa yuzkaru naxwu lu nuroog loolu an ibn Seydina Abdullah ibn Umar wa Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu anhum am Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab ak Seydina Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ñoom ñëpp ay saxaaba lañ maanaam Abdurrahman Abdullah saxaaba la di doomu Seydina Umar Abdurrahman saxaaba la di doomu Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhum ajma'in imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ci buntu bi indiwu fi xadis boo jël càlla lay yóbbu ko ba ci bi sallallahu alayhi indiwu ko fi ngir ne amul benn xadis bu mu am yoo xamante ne dafa remplir dafa remplir condition yi nga xamante ne ci lay indi ay xadis yu wér am na ay xadis yu wér waaye sauf que moom ay conditions yi ni mu degré maanaam moom amu ci amu ci xadis loolu moom moo tax indiwul ci bunt bi benn maa maanaam day gis ne léeg-léeg bunt yi dina leer ci ne lii moom moo tax waaye ci yeneen bunt dañuy gis ne day doyloo kàddu alxuraan masalan buñ koy seetla wallahu a'lam